albaabu thani fi radaa'il fi faslun fi tafsiili ba'di dawaa'i wa ba'di radaa'il wa saxixil imaana tasxiixan jala bi xabari rahmaani jalla wa ala ah bi ci kaw lañ yemoon waaye ñu ngi woon ci xadiis ba nga xam ne dañu koo fàtte woon dañ la waxoon ne waxu sëriñ bi sëriñ bi radiyallahu anhu bi wax loolu yëpp xadiis la muy xadiis Mawlaana Ibn Abbaas imaamu Ahmad ak imaamu Tirmidi rahmatullahi alayhima daal di koy solo duggoon nañ ci xadis bi ba agsi woon yi nga xam ne moom la yonent bale saa saa waxoon ne Mawlaana Ibn Abbaas eh, nga jàpp ko dama lay xamal ay baat ñu ngi woon fi mu naan ko idaa sa'alta boo ñaanee di laaj fas na nga ñaan yàlla na ko laaj léegi rag ñu continuer wa idha sta'anta ci kàddu yi ko dénk wa idha sta'anta booy booy sàkku ndimbal fasta'in billah na nga sàkku ndimbal ci borom bi tabaaraka wa taala waaw mu ne waalam ta nga xam waaw lii nii nag bokk na ci li fi sëriñ bi indi surtout yaatal waalam radiyallahu anhu waalam nga xam àndal ummata kën a gis nga xeet wi mbooleem seen waxumaa xeetu xeetu iyaaba gi de xeetu ñi nga xam ne ñooy ñi nangul yonente bi alei satu mais mooy xeetam biñ ko yónni waaye yonente bi alei satu salaam xam nga wamaa arsalna wamaa arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin loolu mooy yonent yi sax ci lañu xeetu yonent bi yonente bi alei satu salaam ci côté boobu képp ku dut képp lépp rek mbindeef yépp ay xeetam xeetam lañu yónnewu ma la lu dul yërmande ngir mboolem mbindeef li te rabbul alamin fa bopp képp ku borom bi nekk sa rabbul alamin rek yonente bi alei satu mooy sa rahmatan lil alamin waaw ci kaw noonu bu dee xeet boobu moom xattaa yonent yépp xeetam lañu ci xeetam lañ bokk waaye bu ñuy wax xeet en général mooy bi ko borom bi wàccee yónni ko ci kaw suuf moom alayhi salaatu salaam ñi nga xam ne ñoom mooy ñi jamonoonteeg moo foofu ba àddina bi tukki lool mooy euh, xeet bi nga xam ne da mooy ñoom la woo mu am ummatul ijaaba xeet bi nga xam ne mooy ñi ko wuyul mooy julli ñi loolu yépp ay façon xeet lañu mais fii mooy man a xeet bépp sax ñépp alamin bu ñu dajaloo woon lawit tamaat ala an yanfa'uka ngir ci kaw ngir ñu daal di lay jariñ bi shay'in ci mbir moo xam ne lu man di doon yëgal ne ñoom lam yanfa'uka duñ la mën a jariñ illaa lulul bi shay'in ci mbir moo xam ne xat fekkoon na lu jiitu katabahu llahu lak borom bi bindaloon na ko ci xéewal ke ne loolu dina la laal waaw lépp rek il faut mu dëppoo ak namm namm yàlla gu jiitu woon sinon dara lañ la dul manoon nañ la nañ ñëpp ñëpp dajaloo li ñu waxoon bëgg la def milliardaire bu ci yàlla nanguwul ma ne dërëm waxu milliardaire sax dafa sori un franc buñ nee di nga ko am te yàlla nanguwu ko d'accord ci woon bindu ko woon waxu ko woon namm ko woon wallaahi du am tous les milliardaires nag bii moom danañ la ko dig doo ko am waaw mu ne walaw ijtama'u loolu mooy côté njariñ bi la wala wi tamao te yëgal yow ngone si gis nga lii ab ab Mawlaana Ibn Abbaas la ko doon wax de te Mawlaana Ibn Abbaas bi yonent bale saa saam di génn àddina treize ans la am da doon dóor dugg néegu góor ñun fii mu ne xale booy wax waxuma la xale bu am treize ans de waaye da gis ku am bi sept ans ñu koy wax wàllu diine ñu naan kii xale la bàyyil xale bi ngay def ci boppam yow ay waxi àllaaxira yi wala iyaadu billaah moo tax dañuy ñëw ba nekk paa bay dee jàpp ne ay jeunes lañu ay ay gone lañu dee gi ñëw yóbbu ñu defu dara ci suñu àddina lépp ay caaxaan la woon waaw waaw booy wax sax ñu naan bàyyi xale bi ngay wax ay affaire àllaxira li ko yóbbu jàkk yëfi parti yëfi mag yi bàyyi ko mu doxuk ndawam dañ naan la xamoo li ngay wax demal toog nit ñi dañ doon nekk imaam nekk ay gone voilà mu ngi noonu kon nag mu ne ko nag kon beneen côté bi wala wi tamaaw bu ñu dajaloo woon ñoom xeet yu yépp bindeef yépp ala ay yadurru ko ci kaw ngir ñu teg la cette fois ci lor bi shay intib lu man di doon jamu puso rek ah ëfflëre sa lax bi rek bu ñu bëggoon ñoom ñépp def la ko picc la jàpp la kidnappé la yóbbu la ci justice mort ou vif bu ñu bëggoon loolu wala teg la benn lor bu man di doon quel qu'il soit ma ne lam yadurruka mënuñu laa lor lulul illaa bi shay'in lulul ci mbir moo xamante ne xadd daa fekkoon lu jiitu katabahu llahu alayk lor boo gële bi bindoon na ko sa kaw ne dina la bu jiituwuloon rek li ñu namm ci lor ci yow duñ ñu dal du la dal kon nag ku xam lii mais lan ngay tiit lan ngay tiit yow de toute façon waaye yow kon la ñu si mën a ñaan malam illaa ma katabahu llahu lana loolu kay boo ko xamee sëñ bi ala lan ngay di am ak ak ak bajj bajjee xol di tiit ka loxo kii di xalaat ñi déedéet dara lañ la dul man benn njariñ mënaluñ la ko budul yàlla ànd na ci benn lor mënuñ la ko tam budul yàlla ànd ci mu ne ko nag rufi'atil aqlaam yëkkati nañ xalima yañ doon binde dogal yi wa jaffati suhuf te kayit yañ ko doon bind wow nañu te kenn du ci delluwaat kenn du ne hé rature am na fii nañ ko changer amatul jeex na kon looloo taxoon mu ne la jeex na xamal ne waay waay waaye waay xalima gañ doon binde daal dinay wow waaw wa annahu jaffafa moom de borom bi tabaaraka wa taala <clears throat> wowal na li annahu jaffafa daakal xalama bi kulli shay'in kaa'inin wa qassama kon lii dañ fàtte woon léegi nag ko nañ ñëw fi nga xam ne fi lañ ñëw mu ne nag ba léegi mu ngi lay wax wa saxixil imaana hmm? boo fàttale ko ci wàllu tamalluq yeeg yooyu eh, jàmmasle geeg tiit nit ñeeg di toroxal sa bopp ngar looy am ci ñoom di xemmeem ñooñook di leen xemmeem ak di leen yitte di leen shikaaya ñëw di leen di leen tiis di leen nettali say say jàmbat say kii dor lor du leen dara bàyyi sa boroom dara lañ la mën a lool mu te yëgal ba léegi wa saxixil imaana yéwénalal sa ngëm yàlla tasxiixan jalaa mooy yéwénal ko dëgg-dëgg bu leer nañ boo xam ne bu feeñ la bi xabari rahmaani ci xabaaru arrahman mi fees dell ak yërmande waaw jalla màgg na waalaata kawe na te yéegul waaw borom bi moo digle nit ñi ñuy yéewénal seen yéey seen ngëm yàlla yaa ayyuhal ladina amanu aminu waaw yéen ñi nga xam ne yéen a gëm yàlla tabaaraka wa aminu <laughs> du amanu de law <laughs> waaja doon <laughs> xamam benn professeur ma ko doon moo ñu ko doon wax <laughs> yaa waa nee na waaye alxuraan daal kenn xamul li muy kii quoi ah yaa ayyuhal ladina amanu amanu lu tax muy répété yoon mu ne yow waaye yow lépp kat waxuloo amin moo nga al mooy yëwanal leen seen ngëm yàlla gi waaw mu ne wal <clears throat> mu ne wal himmata rfa <clears throat> kullaha lil xalqi wa kul bi izzin la tamil lil xalqi mu ne wal himmata sa yitte irfa kullaha nang leen yëkkati wëllif leen ñoom ñépp lil xalqi li li non lil xaqi waaw na ko yëkkati ngir sa boroom mooy yow bul am yitte ci kenn ci mbindeef bul am yitte ci kenn wal himma tarfa kullaha lil haqq yëkkati lépp say ji say yittee say namb-namb la nga bëgg lépp adressé ko jëmale ko ci sa boroom waaw wa kul te lekkal lekkal bi izzin la tamil lil xalqi waaw te booy lekk nanga lekk sa wërsëg gi la boroom bi wërsëgal bàyyil ba ni nga xamante ne ute ko lu lew bul tuur sa ndoxu xar kanam waaw mu nekk koo xamante nii da ngay da da ngay def la toroxal door cee yu ba ba nit ñi di la ko jox booy lekk lekkal la ngay lekk bi izzin ànd ak teddaa ngay bakkan laa tamil bul jëng mukk tarfatal ayni lil xalq ci mbindeef yi sa ma yëg sa yitte yépp na jógale ko sa borom waaye nag bu ko jëmale ci li nga xamante ne nii mooy hmm, ci mbindeef yi am na nag yeneen naan wakil wakil bi anzin mooy na nga wàkkiirlu ci ki nga xam ne mooy aji aji nootaange muy borom bi tabaaraka wa képp nanga nga lu ci moom laa tamil buy jeng mukkulil xalqi ñi mbindeef yi nga xam ne mënaluñ la tus mu ne wala tuawid rafadil maalil xatir li ajli maalihi wa saddin an faqir mu ne wala bul bul bul bul bul nekk koo xam ne dangay habitué dangay nekk koo xam ne kuy miinee miin benn mbir di ko def rek rafa nekk koo xam ne yow li ngay def mooy di yëkkati dil maal boroom alal alxatiir ki nga xam ne alalam dafa bari waaw boroom alal ju bari alalam nga koy yëkkati li ajli maalihi nga koy fonk di ko yëkkati ndax alalam ja wasaddin ba pare an faqiir ki nga xam ne dafa ñàkk moom nga koy dummóoyu wan ko gannaaw mu ne id utiba almuxtaaru fii salla musalliman alayhi muy nekk sa aada id ndax utiba woon nañu ah, daldi yedd almuxtaaru ki nga xam ne moom la ñu tànn muy alayhi salaatu wasalaam fii ci lu mel nii salla yal na julli musalliman tey sëlmal alayhi ci moom rabbun boroom bi nga xam ne jàllaa moo màgg waaw